alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ñoo ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo ci jumaay Daarul Muxti ji ci weer wu tedd wii nga xamante ne tey jii ñu ngi ci ñaar fukkeelu fan bi ak juróom ni ko mu assasatul wafa'i bi xuququl iman doore ak yéen bi koor gi tàmbalee ba bisu tey jii ñëwaat nañ fas yéenee dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéenee ànd ak ñun diir weeru koor wi ngir jàngat tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene ko bokk yéen jàngat ko euh, niñ ko baaxoo def rek bala ñoo jox sëriñ Moustapha Diop kokki mi nga xamante ne moom lañ daral fii ci jataay bi bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle lu tuuti rek ci ay jaar-jaaram ak lim fas yéene waxtaane door ko jox kàddu gi sëriñ Moustapha Diop kokki mi ngi jànge alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bi mu noppee ci njàngum alxuraan tamit la tàmbuli njàngum xam-xam ci école yi Sëriñ Seex Mbàkke yi ginnaaw bi la fi jóge dem Égypte dugg ci université bu mag boobu nga xam ne ñu baree bari jaar nañ fa muy jaamiatul azhar foofe la jànge ba am licence ginnaaw bi mu amee licence tamit la ñibbisiwaat fii ci réew mi waaye nag taxul muy dakkal ay yëngutoom ci wàllu jàng ak jàngale bokk ci ay collègues yu yu mag yoo xamante ne ci ay Égypte Mauritanie ay waxtaan yu ñu fay organiser ay congrès yu ñu fay def moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne daana participer ci yooyu noonu naka noonu tamit fii ci biir réew mi euh, muy yëngutu ci jàngale ci école yi nga xamante ne mooy école gouvernement bi mu nekk ci fonction publique waaye nag yemul ci loolu mu sos daaray boppam école boppam fii ci biir Touba ñu koy wax franco arabe Cheikh Mouhamadul Bachir foofu ci janatul mahwa euh, foofe sos na fa daara joo xamante ne franco arabe la moom mii mooy ki nga xamante ne moo koy saytu kon bu may tënk rek ci gàttal aslëf ci ay jaar-jaaram lii bokk na ci li nga xamante ne jaar-jaar yi suñ Moustapha Diop Koki nga xamante ne moo fas yéene waxtaan ak ñun tey li mu fas yéene waxtaane nag mooy li ñuy wooye ak tawxid al irfani yi waaye nag mu tànn téere boo xamante ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ko def muy Masaalikul Jinaan mu tànn leeral anam gi nga xamante ne moom la Sëriñ Tuubaa gisa tawxid ci biir téere boobu kon incha allah loolu moom la ñu fas yéene leeral tey jii yaakaar naa ne euh, képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi danga xam bu baax a baax lii nga xamante ne moom la fas yéene waxtaane ñu fàttali mbokk yi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi waxtaane bu waxtaan wi jeexee incha allah des na ci tontu naka noonu tamit waxtaan yi nga xamante ne moo fi jaar yépp euh, bu dee ci wàllu internet bi istiqaama point com ñoom tàmbali nañ ko dugal ba sax am na lu mat juróom-benn waxtaan wala lu ko ëpp yoo xamante ne déjà dugal nañ ko kon képp koo xamante ne bëgg nga koo topp ci internet bi rek boo duggee ci istiqaama incha allah da nga fa fekk waxtaan yii. Euh, naka noonu tamit bu fekkente ne ci rajo yi la rajo yi nga xamante ne moo nekk ci gox bi rajo yëpp danañuy jàllale waxtaan yëpp incha allah ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah la ñu fas yéenee tëj jataay yi ñaan yàlla. mu fekkee loonu ko déwén ak jàmm incha allah suba nag ay borom xam yu bare bari lañ fas yéene dalal fii jotaay bi xam naa danañ ci dikkaat kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Moustapha Diop na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fattaahu wahaabu ya rasaqu ya maliki liftah wahab bi kunil aana dayqi azil ajilan bil bishri mamaridin xata uqiima li diinillahi arkaana yasiru ju'i li tuuba waxmini waqini adal wara watutib li sama iskaana laka sama wal araadi wal hawaau bila mushaarikin leerub manchikuhu baana ajib wasalli bi taslimin ala sanadi muhammadin waltahab li faiqan baana subhana rabbika assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyoo bu baax a baax sang si nga xam ne ñoo woote jotaay bii muy lu lu am maanaa loo xam ne wax dëgg yàlla Daaru Muxti ñi war nañ koo mën a damoo ci ci kaw ñeneen waaye nag du dugguleet ndax Cerno Birahim moom ku ne xam na ne yeyoon na loolu yeyoon ay sët yoo xam ne dañuy jéem yeesal mboor ma xam naa lu ci mën di am rek ci tënk ginnaaw bu ñu nuyoo sëñ si xadi mi nga xamante ne mooy kilifa barab bi ak ñi nga xamante ne ñëpp rek ñooy kilifa daaru xam naa waxtaan wi moom atawxid dudul al irfani yi lañ bëgg a waxtaane xam naa bisiñ bi tudd aggul ci ne maa ngi génne aqida wal falsafa xam naa kon nit ku nekk lam jàng faw mu yeexital ci am xelam jumbul man moom man moom ba ma jàngagul falsafa it maanaam loolu laa doon xalaat waaw yaakaar naa kon moom ci dimension yu xaw a sew ci laay xalaate man atawxid du du irfani gisaguma kenn bindagu ci mm, maa koy jéem a bind maa ngi ko tuddee atawxidul irfaniyu tajdidun fi l ansaq al maarifiya lil aqaliyat al islamiya keroo ne woon naa diinun si waa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu nu jaddidu kon ci kon ci diina la suñu yeesale xel yi waaye islam kenn du ko yeesal moo tax ma ne kon kat dañoo bëgg a yeesal système yi nga xam ne moom la euh, maanaa conscience collective bi di xalaate nuñ koy mën a yeesalee ba nga xamante ne dana dëppoog li yonent bi alayhi salaatu wasalaam andi waraxa bi nag euh, maanaam projet la bu rëy boo xam ne damay jéem a jàngat euh, al binaa ul aqdi lil xaraka al muridiya maanaam pas-pasu murid dëgg-dëgg lan moo yëngal murit ba mu ba mu jëmmal li mu jëmmal lépp maa ngi koy maa ngi koy ballaloo ci waxi sëñ bi nga xam nag qiraatan fil maskuti anhu fii nususihi damay jéem a jàngat li nga xam ne texte bi tudd ko maanaam loolu gaa yi nga xam ne ñooy jàngat texte yi dañoo xam naan texte bi ba mu juddoo li wax leer na waaye nag am na loo xamante ne waxu ko li nga xamante ne waxu ko maanaa léegi am na ca position ñàkk wax ga dara la man nag damay seet kon li nga xam ne Sëriñ Tuubaa ay teg sam waxu ko moo xam da ko junju moo xam da ko leeral moom ñàkk wax gi dafa leer wala da ko junju wala nu man di demee waaye ma maa ngi tënku nag ci masalik aljinaan kon daal masalik daal kon la ñuy jëm a théoriser tanzir def ko nag def def masalik mu nekk ka itaar xiwaar yi dialectique yi xam ne daal day mel ne daal dañ koy def rek fu nu mën a amee dialogue entre nun ak Sëriñ Tuubaa waaye nag teg ko ci tasawuful islam yi tasawuf nag moom moom chiites yi ak sunni yi ak yëpp ay wax la tasawuf islam yi rek am jeex na maanaam mazhar min mazahirit at al xayaa al ruuxiya al tajriba ruuxiya lil islam rek waaw kon ñu ngi koy jële jumbul ñu ngi koy teg ci jàngat ko teg ko ci gëstu yi nga xam ne ni ni ñuy étudier ab discours discours nag du rek li ñuy xam ci Sénégal kuy bind ay waxam di ko wax na rek waaye discours mooy loo xam ne dang ko bind am xalaat boo bëgg a dugal ci ci xel yi waaw misaal ni nga xam ne noonu la sëñ Abdullah daa def ci xitaab la xitaab discours waaw du xutba xutba mooy li ñuy wax ci jumaa ji di wax ay kii ay yu bari xadis dën yi tàng waaye wax ak xel discours mooy wax ak xel xutba day wax ak antifa waaw. karena nag jombul danañ danañ wéttilikoo ay ay ay école yu mag tafkikiya shaklaniya binyawiya tanasiya wal ak falsafatu quwa ci benn philosophe bu mag boo xam ne bu nga tuddee léeg-léeg ñu bari danañ ci jaaxle Nietzsche Nietzsche ku am solo la don donte ne nag <laughs> donte du ne lépp ma baax waaw li mu baax ci waaye eh, sama moo jur waaye ci la ma waxoon ne ma ne ma nit léppam du bon seytaane do ngay bon léppam moo tax kon nit ci kon am na lu mu baaxle Michel Foucault français boobu ku am solo yaakaar naa eh, maanaam xafriyatul maarifa de def na ay dirasa yu ba mag yu am solo yoo xam ne day dirasa sénération eh, bu ne Euh, maanaam léegi ban xalaat moo moo dominé ak lan moo tax mu mu mu mu dominé même science science bu ne sax économie médecine lu ne day seet euh, ci misaal euh, France lu taxoon ci ay jamono nit ñi jàpp ne jàpp ne ak ndof ndof maanaa maanaam mooy koo xam ne xel mi dafa manqué dafa am Eh, ay jinne da da ko sadd jinne yu bon ko kooka dañ koy daldi éliminer génne ko ko ci maanaam société bi jàpp ne moom ku bon la ñu ñu dem ba mujj ci dix-neuvième siècle ñu dem ba d'accord ne léegi kat nekkate dof moom lu rek la waaye mën naa deñ xeet misaal ci médecine médecine maanaam nga xam jàpp nañ ne kat eh, tubaab yi nee ñu jullit ñi ñoo jàngal ci Espagne ñu ñu ñu ñoo jàngal tubaab bi ni leen ndekete maladie luy gaar la waaye nekkul lu loo xamante ne day sax tubaab bi ñoom hôpitaux yi hospital bi ñu ko waxee mooy mooy mustasfa hospital mooy fu nuy noppaloo loolu ñu ñu ko jëlee ci ci jullit ñi waaye tubaab bi ci ñu ko woon ab pokos lañ daa def ci biir église yi di di di fa dugal ñi nga xam ne dañu wér ndax dañuy jàpp ne ñoom kat ay jinne moo leen sadd nangam nangam. waaye e, jullit ñi ñoo jàngal tubaab bi ngeen kat ndekete maanaam ne wéradi moom day gaar mën naa deñ waaw di ak it di wéttirigoo it ku ku mel ne e, ku am solo ñëpp war a xam te muy Muhammad Iqbal pakistani boobu ku am solo ci noonu nga xamante ne ni lay jàngatee at tajriba diiniya fi islam kon kon kon kii moom dana gaaw loolu xam naa rek dañ koy kii noonu rek tënk ko gaa yi euh, sang si ñoom léegi ku ci am xaat mu andi ko kon ci tàmbali bala ñoo dugg ci mbir mi ngir baat yi yi nga xam ne moom moom lañ jëfandikoo comme ni ko Foucault di waxe annonce yi nga xam ne baat bu nekk bu leerul ci xel yi jombul ci kanam duñu mën a diggante xam naa kon ni sëñ tubaa karaasee xam-xami diine yi nañ ko jëkke sëñ tubaa dafa wax ci wenn waayam dafa wax ne al ilmu min xayri irtiyaabin yanqasim li zahirin wa batinin xaytu qusim zahiruhu tawxidu man takallamoo wal fiqhu wal alaatu zalika alamoo batinuhu tawxidu gurrin orrifu bi rabbihim wa huwa tasawufu arifu fa zahiru almuslihu lil amali wal baatinul jaalibu lil kamali sëñ bi nee na al ilmu xam-xam ci lu dul déngi-déngi moom ñaari am na xam-xamu saahir ak bu bu xam-xamu saahir bi mooy lu lu mel ne tawxiid ñi nga xam ne moom la ulama kalaam yi def mooy ñi nga xam ne ñoo doon maanaa léegi dagg sente ak yeneen diini yi ngir layal pas-pasi lislaam ñu mel ne ay mu'tasilaak al murji'aak ahlu sunna ak ashiya al rawaafit al ibadiya yëpp daal wal fiq ak fiq nga xam ne mooy jàngat at tey jëmm ji ak jumtukaay yi nga xam ne nag mooy yëwénal loolu suñu tuwaa ne baatin bi mooy tawxid bi nga xam ne ay sang ci lañ xamee seen borom te kon nag mooy kon tasawuf nee na xam leen na ko nee na xam-xam yi nga xam ne moom mooy xam-xamu zahir bi mooy bi nga xam ne mooy yéwénal jëf yi baatin bi nag mooy taxamat taxamat alkamaal nag euh, al kamaal kamaalu shay'i mooy loo xam ne ci lay mate kamaal bu dee ci coolamal kalaam yi yeeg falasifa yi mooy loo xam ne euh, ci moom ci la mbir may mate bu bu loolu amut doo mataman kon kamaal bi fi kon lu fi am maanaa la kon albinaa ul aqadi albinaa ul aqadi maanaa lil man sumal xadimiya binaa ul aqadi bi te mooy an nasaqul manzumati li itaari taabiri xaraka an nafsiha taabiran daawiyan aw idéologiyan pas-pasub murit structure bi ni mu tabax ni tabaxoo doctrine bi ab système la boo xam ne ci la mouvement bi xaraka bi mouvement ndax man dama jàppe ne murid gi du tarixa tarixa mooy loo xam ne doo mën a boole ay awraat ku xam ne ci Cerno Birahim daana joxe werdu xaadir Chazali daana ko joxe kon kon murid mën a loolu mouvement la xaraka la bu doon tarixa la tijaan saa soo jëlee werdu xaadir génn na nga ci kon tarixa moom kon mu du tarixa tarixa mooy loo xam ne wér du munoo boole ñaari wér waaw nun nag nun nag seen si sindiwaa danoo dénkoon koon xut bopp wom si sin ba ne ñu fu ngeen gis lu baax ma ngeen ko wuti waaye nag na ngeen xam ne nag yéen maanaa maanaa lii moom jafe na waaye yéen moom ci ngeen ko waaye nag fu ngeen lu baax moo xam téere yi moo xam mag ñi la fu ngeen gis mag ngeen a dem ak ñoom ndax nee na am na saafaray ruu soo xamante ne mënee su koo amee ci lu dul lu maanaam euh, boobu kon kon bi bina ulaqadi boobu li xakakal muridiya mi ngi misaaloo si ne dañoo jàpp ne bépp bépp jëf bépp action bépp jëf boo xam ne nit ki koy jëf dialogue la entre moom ak nature bi waaye nag mu teg ko ci xilaafa maa teg ko ci ni yàlla bëggee woon nit ki doxe ko ci ci ko suuf xilaafa gi nag xilaafa eh, mooy mooy xilaafa gi fi aadama dikkee aadama ah, ah, ah, ci alayhi salaam nga xam ne mooy njëkk fi ngir taxmir suuf si xilaafa nag kon taqtadi as-sayr ala min wal kitaabi wa sunna xilaafa kon day aajo nga dox ci ni kitaab sunna rëddee foofu sëñ Tuubaa ma nga naan wajaada bi tawxiidi ca te sa wadu du sixaar naan wa axawayhi sunnatil wahid foofu lu am solo tawxiid fiqh tasawuf suñu tubaab pour moom mooy mooy sunna foofu it euh, mën naa taxaw lool nga xam ne suñu tubaab moom pour moom sunna mooy tawxiid fiqh tasawuf waaye sunna du ni ko islamistes yi waxee ñu loolu am nañ ci ci droit école la noonu noonu dañoo am beneen école boo xam ne moom li li lii lay wax waaw kon kon léegi kitaabul sunna bi ci nga yaw mooy fiqh tasawuf tawxiid ngir nga jéem a taxqiq mën a réaliser alquran lim doon wax lim bëggoon nga jëm koy koy ko réaliser ba nga xamante ne iblis du am aw lay ci kaw borom atajaxalu fiha manif sud fiha jooju yëpp maa nit ñi dund dundinu woo xamante ne iblis du am aw lay ci kaw suuf borom bi suñu borom kenn mënta am ci aw lay ci ci kawam waxeen la ma ne kon maanaam code boobu nga xam ne noonu binaawul aqd yi li xakkal murid yi doxee maanaam du nangu nag déviation déviation mooy déviation al insiyah al maarifi déviation cognitive maanaam mooy misaal tey li xew ci sunu yoon wi nga xam ne mbooloo mu bari kenn ku ne da am saw diggiin te yow sax kat déggoo far sëñ nga xam ne ñu bari ci noonu eh, am na ci ñoo xamante ne noonu dégguñu ba noppi maanaam léegi bëgg a waxtaan ci sëñ Tuubaa maanaam na sax bëgg koo xam for te ñoom dégguñu arab moom ku déggu moom moom yow moom des la koy nettali waaye yow moom doo ko nettalee waaw lu am solo am solo waaw maanaam Euh, moom euh, démb rek xam bëgg démb daa fekk benn am ndaje mu nekkoon sang so di wax français rek ma ne ma ne ma ne nag yaakaar naa murid moom far far doyen ni la ci moom mu jàng arab waaw pour dégg si waaw ndax Sëñ Tuubaa alluwa jim euh, ay xaatam mooy arab waaw loolu moom wax na sax ne suñu borom moo ma digal ne ma araamal naa ci yow ngay jàng mbaa ngay jàngale mbaa ngay xam lu ci ludu arab ci wala ngay ci nga ciy bind moo tax si doo ko bindam gi it loolu moo ko waral nee naa ca li tax si bind ci arab it am na solo ndax day mel ne si si si Sëñ Tuubaa li mu waxoon ne lastu ajulu a maarifa nakiratan kuntu fa sirtu maarifa man ñu waruma di propagande kenn waaye damaa nekkoon nakir luñ ko xamut xëy xëy ñëpp xam yaakaar naa ci arab rek jombul mooy lang boo xam ne ginnaaw Sëñ Tuubaa day dafa bëgg a yeesal conscience collective nit ñi kon binde ko ci arab mooy làkk woo xam ne làkk woo matale la ndax suñu borom tax mu tànn ko dara la kon suñu kon bu bu ci bindee kon dara la ndax nee nag karamatu karamati xattu yët di la wax waaw sama sama karama dëgg mooy li ma bind waaw donte ne nag kon aajo woon na kon nag gaa yi kon jëm koo dajale mool ko teg ko fen waaye loolu amut moom waaw waaw kon loolu kon ci loolu mu am déviation ci man sumatu falsafatul xaraka te mooy xitma xitma mooy kullu xarakatin faila zaatu tabiatin maanawiya gasdiyatu tabia tuadda fi lxitaabi al insaniyi tijaha al kawni wal xayaa shukran lillahi fi aryaxiyati l ubudati l xaqa damay wax baati arab yi ndax euh, prix mi faaw mu des moo tax ma bëgg ko wax ci arab ba ñi nga xam ne dañ koy jël teg ci ñoom ñoo ñoom ñu mën koo jël noonu xidma mooy action bu ne yëngu boo def boo xam ne dafay jeexital ci suuf nga xamee ne loola nag day jaa jublu yow jublu ga nag nga xam ne ni ma doon misaale comme op se daar yow daa am loo jëmmal sa doctrine bi nga war a jëmmal loola nga di ko def mu nekk ab dialogue entre yow wala discours la boo xam ne entre yow la ak yenn universel bi wala boog adduna bi ak dund gi nga jublu ca njukkal yàlla shukran njukkal yàlla teg ko nag ci ay yahiyatul ubudil haqqa ubudil haqqa mooy sa xol bi féex nga am xalawatul nga xam ne yow doo am coono wa innaha la kabira illa ala alxashin mooy julli kon alxaadimu fi lxidma boobu buñ ne buñ xidma kon fa ñu kon ci xaadim xaadim nag xaadim balaa mën doon xaadim dëgg faw mu am safa yi faaw mu sell moo tax kon tawhid kon faw ñu fonko ci ndax moo tax suñu daan awwalu ma yajibu alal muridi taw tahsilu zadihi min tawhidi faw murid moom keneen volontaire la jëm ci yàlla faw dafa war a am tawhid ba ba ba noppi googu set googu googu sell maanaa du mën a am lu may ne nafsiyatul murid bi ki nga xam ne murid bi nag jubluñ ci nun jublu mooy waa ju jëm ci yàlla mu laxan rek ci yàlla xadir kooka su muccee ci lëndëmi ashiyaay lëndëmi soos yi la lëndëmi obse yi nga xam ne xelam mépp du ko tënk ci ab otoog pasoroog kër ak nangam nangam jigéen dangam déedéet yooyu dafa woyof day mel ne gone gu yor fooy yukaay rek maanaam bu sonnee ci nopp ca benn wax na ma ci lu solo nee ma ne ma kër yi kër yi sang si ni ñuy defaree seen kër yi ba mu rafet lool mu ne fi ñu toll ñoom day mujj sax du rafet ci ñoom yow mi nga xam ne yaa gan ci kër gi yow la kër gi rafet ci yow ndekete kon euh, ndekete kon obs rek la boo sonnee da nga koy sànni kon kon jërgu ko kon euh, maanaam kër gu baax baax na dagan na kay waaye nag bu dee da ko teg ci li dagan solo mu asiya yi mooy ku kuduraatu taamul al wujudi allah masud bi sawaabikil kitaab bi bi sunna li nax nax yooyu li ko indi mooy nga amee alal ji ci noo xam ne alxuraan ak na maanaa rëdd ko soo amee baax na moom am kër baax mën ngaa am ab sato bu baax sax lépp dagan na waaw dagan na ndax ndax suñu doom moom daganal nañu ko ñu moom ko waaye sëñ bi wax ne iz zulumatu bidaat ixtiraadi takuffu anwaar tibaaxi xilhaadi mu ne kat li li tax lëndëmi bidaa ci tawxiid mata sori mooy day tax ba leer yi nga xam ne moo war a dugg ci xolub ki jëm ci suñu borom leer yi loola da koy dakku lu am solo damaa mas a romb ci ab barab sàngam ci ab garaas ma gis benn xale ma nga yenu bool bu rëy naan diw yàlla la ma ne ci ma ne ci sama xel waa de bu ma amoon men ndox waa ji mar ba ba nar ndox ma du ko mos lu am solo ndax ndax dafa rëy maanaa maanaa diw yàlla la moom dafa rëy lool kooku kon yow kii wax loolu na xam ne si si si nee na ko de yow sa xol bi yow leer du dugg moom lu am solo la maanaam euh, sëñ Tuubaa wax sëñ Saliou waxut sëñ Bada waxut sëñ Tuubaa moo wax waaw si bi wax tawxiid ni ni ni mu foore am na ku ñuy wax Badiou Zaman Saïdu Din An-Nursi yaakaar naa tudd naa ko fi wax ko sëñ Tuubaa dañoo bokk ñoo bokk jamono kee ma nga kee mi ngi njaareem wala Tuubaa ñu bokk wax yenn wax do donte ne Sayyiduddin An-Nursi euh, moom bindul ci arab dañ ko tarjama waaye tarjama bi mook sintuwaa bi benn la ñoo tolloo directement ñoo tolloo amul benn sax faraq waaye maa ngi ragal ci ay mbindam waaye euh, mbokkam yi nga xam ne moom moo moo traduire téere ba ba mu noppee da dana nag waaye moom du ab sufiyanke nga moom jombul kon euh, maanaam yàq gi mi ngi dugg fu ne lu wax moom mu su mu wax Sëriñ Tuubaa dañoo wax ne inna alal maqaamaati fi hadha zamani wa ba'dahu huwa iskaaru tawxiidi fil xalb li boo leen fekk ko ca mañ moo ba bii siblaat muuroon te mooy mañ moo bu ndaw ba foofu Saydu Diin Nursi teg ca moom ne bu Cheikh Abdul Xaadir Jilaani dikkaatoon jamono de moom du yittewoo lu may dëkkal xol dëkkal tawxiid ci xol yaakaar naa noonu fi ñu toll nii jamono ji ñu murit gi maanaa sawara bi ñu war a def dëgg révélation bi ñu def dëgg nag mooy maanaa eh, dugal tawxiid ci xol yi fàtte kudur yàlla waaw kan lu am solo la loo xam ne moom lu mat a bàyyi xel la ndax wax yi bari na lool eh, fi gis naa dugg diglu naa rajo boo xam ne ca njëreem muy théoriseel ab sëriñam yàlla wu ab sëriñam doon yàlla di ko théoriser de ci ci bu fort bu sori naan ni yàlla soppi ko nangam ci xadatul uluhiyya soppiliku wax ci ñëw ci xadatul rububiyya soppiliku ba soppiliku sëñ diw sàngam sëñ diw sàngam soppiliku sëñ diw sàngam waaw grand ci abajo da boo demee njaarim ñoom am nañu fa émission ci dimanche guddi bu jot am nañu fa émission dañuy tëgg ka nangam maanaam di wax seen i wax di ne waaje ba mu noppee ca mujj ga mu ne jàngkat yi nag ñoom li leen di jaaxal ci li ma wax mooy sëñ bi li leen ci jaaxal mooy am na ndeeg bàyyi am na fu mu juddoo ñoom loolu moo leen di jaaxal ñoom moo tax ñoom di mën a gëm ne yàlla la waaw te te loolu murit la de murit ngay wax maa ñuy tudd murit waaw loolu loolu sëñ bi na lool yaakaar na lool euh, nag euh, maanaa bu dee ajj ajjana wut gëm naa ne képp ko bokkaale du dugg ajjana alxaana ko wax ku bokkaale yàlla doo dem doo dem sawara dem sawara ku rëy nit te tey ko dem sa war ku njaaloo dem sa war a yàlla yàlla ko bind billet buñ okkee la yàlla ko yàlla moo ko dagg billet mu okkee ko jeex na moom loolu loolu lu ma tax xam la waaw bokkaale yàlla moom na rëy na ah yow soo bokkaale yàlla ñooñu nag ñoom duñ julli ñoom ñooñu moom mooy mbooloo yu bees yi xew la ñoom duñ julli xam naa ko ñoom ñoom kon soxla wuñu kon julli mën naa waaye mën naa am buñ doon julli xanaa kon duñu duñu wax yàlla xanaa ginnaaw seen waajee yàlla lu am solo la loo xam ne euh, mat naa bàyyi xel lool kon sëñ bi ginnaaw kon loolu kon tawxiid kon foofu la toll kon li li gën a mag kon ci ci maqaama yi ko kuy wut maqaama wut ko wut ko ci tawxiid kon sëñ bi daal di wax ne ca masaalik xam ne ci la dajalee mutafarriqaati tasawuf fi asri jamonoom doon sax daymaan yi lay jël ay téereem waaye dafa dajale rek tasawuf jamonoom liñ ci xamoon keroog moo wax ne wa baadu fa tawxidu lil xismayni munqasimun fa saara tawxidayni fa awalun takallumun wa thani taarufun laa tunti kiran bayani ah tasawuf day moom mu ne tawxid day moom ñaar la tawxid boo xamante ne ulama kalaam yi mooy ni ñuy yàlla amul yàlla gi yàlla nii nii nii waaye am na benn bu ñuy wax a tawxidul irfani yi mooy tawxid boo boo xamante ne wa dalika lil umumi yunsabu kama kaane ila xusuusi daa xantama maanaam tawxidul ko lu dul kalam yi moom tawxid la boo xamante ne ñu ngi koy wax pour ñëpp waaye bii moom bi bi bi ñu war a waxtaanee nuñ tey jii mooy bi nga xam ne ku bëgg a àgg ci sunu borom la. mu waxaat ci beneen texte boo xamante ne da ci doon yeesal masalik mu ne wa saaxibul umumi maa xad nudima inda ibtidaai sayri kun muazima moom mu ne bi nga xam ne bi kalami bi mooy bi nga xam ne moom la njëkkoon na taalif ca jamono ji nga xamante ci la ñuy tàmbali dox bi waaye nag na na nga ko màggal bu ma ne rek bi may tàmbali dox bi laa ko defoon rek waaye bu bu la ko tee màggal ndax suñu tubaab woon na maanaa léegi suñu borom nangul na ko léppam mu ne mu ne mu ne boobu soo ko bëggee xam wa huwa allazi nasarahu sannusi radiya anhu malikun manusi kooku de imam sannusi lam di ko yoon ca umul barahin loola laa fa doon yaxal ba noppi nag leeral ko mu ne waaye nag ama alladi xawal xusuusa fa huwa ma nazamtuhu huna hudan muqawama bi nga xam ne nag mooy bi nga xam ne mooy jagoo maanaam ñenn ci ñoo ko jagoo moom laa woy fii mu nekk njub goo xam ne ñu dëgëral la ñu ne ko lu tax nga bind ci mu ne wajatuhu xasanafal axyaaru fiihi wa kullun ma lahu axyaaru fekkoon na gaa baax bind ci waaye nag ñoom ñoom li seen bind sax amuloon benn ayib waaye fajitu fiihi bi kitaabin kashafa asraara tawxidin wa fiqhin boo xam ne dafay wuññi sekkari tawxid ñun ñun foofu lañ taxaw tey maanaam bi fiq beeg yi moom du tey waaye tawxid bi mbugal su ko nangoo moo xam ne dafa àgg ci yàlla wala muy soog a tàmbali ñu ne ko waaw lu tax nga way ko mu ne na nagam tuuru li wacci rabbi samat mujaddidan naja nabi muhammad naja nabi muhammad mu ne man de maa ngi ko way ngir sama ngir jëm yàlla moo moo moo màgg ma yàlla mi nga xam ne amul waay te ko wéeru ci moom daga daanu yàlla mi du lekk doo naan asamat ñi ñaan seenub sëriñ yàlla la mbaa seenub sëriñ kon ñoom mbaa mbaa du lekk buy lekk de du yàlla sama du mooy ku lekk ku amul biir lañ wax man laa bat na kon nag ki boo xam ne sa sëftañ maanaa nee ñu bi suñu di wax ca Isaa naan kaanaa ñu ne jubluwu ci lekk de ci jublu mooy maa war a al akk la waaw maanaa wax ja kon kon sallallahu alayhi wa sallam fi alihi wa sahbi ci wan ci wàllaw bi ne ne li ci jublu nag maa ngi jublu na yeesal ngirum yonent bi bi alayhi salaatu wasalaam ngir ma waaw kon foofu foofu kon position bi Sëriñ Tuubaa dana leer ci ne kat moo xam position bi mu am mooy dafa bëgg a yeesal maanaam ngir mi dafa bëgg a wuññi kiiraay yi nga xam ne moo moo doon yiir maanaa léegi xelum nit ñi almixyaalul jam yi ba nga xam ne maanaam xel yi dana dëppoog li yonent bi alayhi salaatu wasalaam andi woon taxaquqan mooy ñu vérifié ko ba mu la xam ne dëgg la wa tasdiqan gëm ko foofu nag kon masa masaalikul jinaan fonction foofu fu lay ne kon daal fonction mi ngi ci dafa bëgg a wuññi secret yi al fiqh suluki ah ba te la cay jiitu mooy at tawxid al irfani tawhid bu le xerfaan yi kon moom bu ñu ko bëggoon a xamale kon mooy lan ñu ne mooy taxqiqul manaat li shu'uri al insaani al kaamil al xasdi tijaaha maabudihi al xaq wifqa manzumati tamassuli nihaa'i fi xuduri alla nihaa'i damjan yulqi athunaiyata bayna al mulki wal malakut fi maqaamil jiwaar yaakaar naa dana xaw a xoromu waaye li soxla mooy ci tawhid al irfaan yi mooy maanaa nga xamante ne moo yow da ngay justifier sa pas-pas bi nga gëm yëg-yëg bi bi nga am seen diggante ak yàlla da nga koy jëmmal képp ko ku ne ab jullit la ba noppi naan diw yàlla la kooku du du ab jullit gaay kooku lay sa mu'minan du jullit kooku kooka moom xanaa feneen lay la gëm waaye gëm a tur yàlla kooku dafa war jëmmal pas-pasam ba jëme ci yàlla mi ngëm te moo yàlla moomu mu dëggu mi te teg ko nag ci jéem a jëmmal allah nihai mi nga xam ne moom moo yàlla mu jëm ko dund teg ko ci ginnaaw mooy xaadim moom roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam roy sëkk nga xam ne dafa dafay dëppale adduna ak alaxira dëppale goo xamante ne maanaa léegi dualisme suna bi amul diggante almulku wal malku da koy dàq lépp benn la maanaam adduna waawaay la jëm jëm alaxira rek waaw teg ko nag ci maqaamul jiwaar al jiwaar yi mooy lan Sëñ Tuubaa moo ko indi mu mu lu bees nga xamante mi ngi ko andi ca téereem ba mu tuddee jawartu laat bi kitaab bi iraada xool yeeg jananta ba ci mi ma ngi cay leeralal maanaa léegi ci was yi nga xam ne ci la maqaam boobu di taxaw sëñ bi wax ne jawartu bi bil furqaani rabbi yal muhin malaktu nafsiya wa sax saxtu layn axasu min duniyaahu zaadi lil jinaan wan xaada lil hawa wali safal jinaan suñ bi ne kon kat dafa mel ni kon jiwaariya pour am ko aaj am na aajowoo ñeenti jikko bu ci dëkk bi mooy imtilaaku saaxibu haadal maqaam ala asimati nafsi nawaa ji moom borom maanaa rikk waay kër gu baax oto bu baax bu ma taxamoo yàlla maanaa lu kër gu baax moom di yàlla ji di jotu taxamu yàlla ndax yow yaa ngi seetlu rek maanaa léegi ñu gas la suul danaay wax naan gars yi seetlu leen de lu dama damaa seetlu sang si nga xam ne dañuy tabax ay tabax ci seen ci seen kaw ma ne waaw ku ku ku ñu koy tabaxal maanaa bi ñu suulee ba mar marmaral ba noppi ci kaw suuf sa la lañ tabax tabax bu rafet ñu ne ku ku ñu ko tabaxal ñu ne seen jiw ah te ko kat suuf sa lañ ko tabaxal. ak xanaa ñi dugg ci biir ay vingt heures ñu ñu ñu ñu mën faa noppalu waaye du du du ngir waajee de lu yaakaar naa sew sew la bu am solo gars yi bàyyi wuñ ko xel ndekete ndekete ndekete kaw suuf si lay lay lay tabax néew bu kenn du dëkkee waaw waaye kon tabaxaluñ ko moom am néew am néew moom ki nga gën tabaxal kër ndax kër mooy mooy biir suuf waaw kon ñaareel ba mooy daxaru seytaan wa waxeeli yi an saaxati nafs na nga fexe ba seytaane it nga dàkk ko ci sa ëttub biir ba du la mën a yàqal utal alal ju réew talabu xalaale fardu ñu yent mi di ko li muslim bi xëy waa mi faw nga liggéey pour am lool am loo dunde lu lew mën a takk soxna mën a sangewu xeet yu mel noonu ñetteel ba mooy al axsu bi xalaali dunia zaadan yemtadihi alxaykalu jasadaani li ruux sadan libaa bisraya pour pour sa bakkan ñoŋ faaw nga am alal yoo xam ne mooy sa sa sa ci ak bi xam ne dafa metti lool ngir nga seytaane da mën a njoos. si si si daanaka daanaka wax naan si si xel ji ji jëlee ndi moom seytaane daana ko njoos di daana ko di daw la ko waral mooy dafa bàyyi woon adduna yëpp man nag axasu min duniyaawu zaadi li nga li jinaan mooy ne adduna li li li ci baax dama ko jël. bakkan bi manut ko ba nga xamante ne da dëppoo yonent bi alayhi salaam andi seytaane moom ma dàkk ko ñeenteel bi mooy mu mu mutaawaxatul hawa xataa yuwaafiqa li ma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy nga tàggat sa bànneex bi bëgg doo nga moo ngi bëgg si si si Basiru minan Sëriñ Tuubaa ma tañ ko andil nox noxam moo xam ne no xanaa ndoxam ci am cepp la xam naa wala junjeer zanjabil bi li ñu wax kon kon cepp lay doon nee na soxna su daa defal indil ko dafa daa seetlu am seetlu ma indil ko sëñ bi nag nee na ñu koy jalax ñu ko man ak keneen nee na daal di wut lu ndoxam njan-njan wut du ñu xorom def ca daal di naan daal di ne daal di ne ah bakkan kat wóorut ne tamal leen ci sëñ Tuubaa mooy al al alwariwu alwariwu huwa tarku maa laa ba'sa bihi hadaran li baabihi bas da ngay da ngay bàyyi. lu lu dagan lu lu loo xamante ne dafa ne ca wet ca wetu ñagub la arab ngir ragal ne boo yeexee sa sa bakkan jóo la ca ñag ba kon nag taaxu xuxan da ngay justifier vérifier xam ne li islam nekk dëgg la nga ko ñu bari ci nuñ la xasaay yi waxoon imaam waxoon ne ku am 18 war ngaa gëstu ba xam la la maam nekkoon dëgg déet lu mat la ci ci nun ñi bëgg na rek dama fekk ñu ñu ñu nekkee murit waaye ndax li sama maam yi dund ndax ndax ndax mooy dëgg-dëgg murit am déet man naa mën naa vérifier ba xam waaw wóorut ndax nee naa kat àlaxira wóor moom maanaam defe naa rek wolof nee ko togg dafay cekkum neen ku dem ba sàq yi bu fa defe naa yaakaar da nga ci ko ci kon nit ku nekk war naa seet ëllëgam jëm-jëm mu wóorlu ko ba mu wóor ko mu ne lam gëm ne moo cay may na ëllëg tasdiqan nga gëm loola tasdiq bi mooy nag ku la gis xam ne dëggal nga ñu seen te bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ñu ki mu ne ko ne moom dana jëf maanaam lu ne moom li wolof rek ci nu bu nar a neex suba xeexeeñ ku nekk li mu li mu ëmb dana feeñ taqiqan da nga koy dund su justifié ko ba nit ñi gis ne kat bu buñ kat da nga ne ak jullit nga kon maanaam résultat bi nga xam ne ñeent yooyu su amee mm, benn bi mooy moom nga sa maanaa léegi moom nga sa bopp ndax nga seytaane wut nga alal ju lew joo mën a jëfandikoo sa bakkan dëppoon ak lislaam yow kat kon la imam Cheikh Abubakar al-Katani waxoon rek daal di ne ak tasawufu mooy safa un wu mushahada saa seddee rek gis fi gaa yi jël di wér di répété ko soo muyu yàlla rek lépp ci lépp baax maanaam li gën a noppale mooy rek bëruma yàlla waaye sax jëru sax di wedd wedd yu gudd yi ndax li gën a wér mooy loolu sama moo jur ba dama dénkoon ne ma jaamu yàlla gone mooy juróom-ñaari cërëm yi bu mu ci mu yàlla su noppee lu mu tollool ci farata yi kon tawxiid jaag kon nag julli gaag woor ga parce que maanaam ñëwagul añ makka maanaam ñëwagul kon yooyu kon kon yaakaar kon lu am solo la nga xam ne kon daal soo seetlee rek tàmbalee gis seetub xol bi bu seetee leer yi fenkat ci kon bu bu ñu xoolee ci mën xajul mu muxaa yes na dañuy gis ne seetlu nañ de ci système boobu ne alfurqaanu arab an nafsu allayin addunia alhawa foofu dafa mel dañ naan a taxaququ laa yetimu illa bi bil xuraan kenn mënta àgg ci yàlla te dindiwu alxuraan taf'ilan li muqarraratihi fi jawaanihi nafs al basariya faw da nga koy dund ci sa xol bi al islaamu alaaniya wa taqwa hahuna idma ansasam loola waxoon kon taqwa bi la su boobaa ci nga jël adduna def ko sawar waaye du nekk ab xaaya du nekk finalité na nag sang su bari ñu xam ne dañuy jël ay ay étage yu bari di ko tabax ci seen kër yi yaakaar naa ñoom dañu yaakaar ne adduna fi la lépp yam ndax ku buñ ko gëmutoon yaakaar naa iras ba ba ca des mën nañ ko saraxe waaye duñ ko ko tabax si ñaari iras moom jëkkut ci ci kër julit yaakaar benn sëkk ndax am na ñeen ñu soxla uwaasul xarni yi rahimahullah mooy tu bi si sa tututututu salaam naa wax naan nii la ajitu nafasa rahmani min nahi yaman maa ngi leeru yàlla mi may xeeñ ci wàllu yaman moom day neewa bu masaa yu ñaari mbubb ñaari morsa dañuy wër ne ku soxla ku ku wëdduwul te bëgg a woddu ma jox la la mel ni mi nee ñu su wëree ba son daal ne yàlla man kat def naa li man li lekk dana na wër ba sonn def noonu loolu yaakaar naa kon muy kon jëfi jurit Seydina Ibrahima alayhi salaam ca day fam ba mooy noona la dara def moom kon kon loolu li li ñu ci jublu lu mooy seytaane bañ a am ci sa wàll ci sa ëpp ëtt wàll su su su su adduna nekk ci yow ci warwaay nga xam ne ni ko alxuraan tëralee kulu washrabu waaye wala tusrifu bul yàq lu yàq am na tey ci am na tey ci hôpital yi hôpitaux yoo xam ne ñi ngi soxla lool ay ordonnance ci lu jeex gars yi ñi ngi jënd ay kër yu bari oto yu bari di denc ci banque bi ay milliards ba noppi ne ay julli te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon laysa minna man baada shaban wa jaaruhu jaa'i am na ñu ne wa huwa ya'lamuhu ci la bokk waa ji fanaane regg dëkkandoom bi fanaane xiif am na ñu ne mu yaate ne xam ko te joxu ko ko dara yonent bi nee na kooka day nga xam ne bokkul ci ci man waaw soo faatu tutoo kon waa kon duñ loog la seen seen ma Lamin ju waxoon rek ne ba mu julee ñëw ba mu ne mbaa da da daana julli am ko ko ne ci ci ci ginnaaw mbooloo ma ne nee ko da daana julli mu ne nun kat dañoo sëñ bi jullee ku ku daawul julli waaye kon yow koo xam ne yow bokkoo ci xeetu siira soo fàddoo kon yow ba dana wóor na moom nee naa am alal ci tubaab yi wóor jaakaar ah, ah, naa yàlla may la xelam joxe ko kon yaakaar naa noonu ñu ñu leerale jiwaari ya daa tax ba képp koo xam ne da ngaa bëgg a dund na suñu na suñu doon dundee jiwaari ya nga nga ca dund ko maanaam ma fexe daal parce que lépp dëppoo ak l'islam kon tawxid boobu nga xam ne moom la ñu wax tawxid du lefaan yi am na ay ñeenti xoj ñeenti dimension al bu'd al awwal mooy tawxidul uluhiyya ñi koy diwul nañ bàyyi xel ne du maanaam moom madrasatu ibnu taymi rahimahullah di ci ma ma madrasatu tuba alxadimiya la waaye du madrasatu ibnu taymi rahimahullah am na hunaka farq hunaka bunu shashab bokkuñu dara sax donte ne ibnu taymi rahimahullah kaana suufiyan ab suufiyan te dëgg la soo demee ca maanaam ca fatawa ba fatawaam ya soo demee ca euh, mujallad ba nga xam ne dañ koo dañ koo jagleel as-suluk fekk da nga ci fekk mën a actualité bu wér wala nga def ci madaariju saalikiin bu Ibnu Xayyim do ngàmba kon tawxiidu uluhiyya mooy tawxiidu muqawimatil uluhiyya fi zaati llaahi taala wujudan wa adaman mooy nga ci nga jàppee ne lépp lu ak yàlla wu di mën a def kudul allahu mënu ko li li nga ci gisagul ak loo ci gisagul lu am solo la su la benn waaye njabaree sax njabar ga ga nangu nee na nag alxuraan nee la ci ci wa maa hum bi daarina bihi min ahadin bi bisnillah maanaam man man la so waaye waa ji mu mënu dara moom waaw kon foofu maanaam taw yet boobu li day indi ni dafa bëgg a dàq dàq lépp lu néew ak lu lu bari da koo bëgg a dàq ci ne kenn mën a jeexetal ci nguuru yàlla gi ku dul suñu loolu nag yaa ngi koy dunde ci xaqiqa xaqiqa nag mooy ma maanaa ci ngay yittewoo li li nëbb te te bañ a yittewoo li li feeñ su fenkee yi mag yi seen biir rek la benn waaye su fenkee benn waaye danañ ko yow de yow de sëñ bi yow déggu naaw mu ne ko mu ne ko alaa naxaw te axlaaxaka te nga te nga tegoon sax sa jikko yi ci ab règlement di di naxaw règlement dong la yow umate gindi kon su fenkee ñoom noonu lañ doon dund kon ndax tawhid boobu li mu lay may mooy yëngam yi nga xam ne euh, pas-pasu bi daa dala koy jox li ñu tuddee anwaarul muwajiza dafa am li ñu tuddee anwaarul iqbaal ak am na am na yu bari soo demee ca euh, iqaasul himam fii sarhi xikam da nga ci fekk ak anwaarul muwajiza bi nga duggee ci yoon wi di dox yàlla ci ngay gént ci yoon bi daanaka daanaka wax sunu maam ji naan ku am ci daaraam yi ñeent fukki ko tàmbali gént naa gént naa ah waaye lu ma matu ko. maanaam gis naa nangam du du dara lu may rek xam dañ ci jàmbur rek waaye yow mënoo caa soppandiku lu am solo xool de daara joo xam ne saa su amee ñu ñeent fukk de tàmbalee xam dara waay waay daara jooju de soxla lool war nañ koo xanaa lool kon leer yooyu xam ne yow miy tàmbali dugg ci daara ji day dugg ci sa soxal bi nga tàmbali leer ci xam dara pas-pas bu bu bu bon dala koy xañ xam ko foofu kon dañ fekk xaddis bi ci ci cant bi alayhi salaatu wasalaam muy as astaqu taabirin ca ca ca ca état boobu. lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax dafa wax ne afdal kalimatin qultuha ana wannabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah yaakaar naa ci bara bi maanaam toggale da ñaar salbu wal istisna dàq na kudul kudul yàlla mënul dara kud maanaa dara lu man amut mooy la aakay na illaa naree na kenn muy allah xam nga foofu ci dàq gi nu mu fi dàq day dàq fil salbi nan fi kulli ilahin aw taaxutin yuzhiru al li tasif al wax loo xam ne ak moom la moom la niru ne nee ko la nga yàlla dong dong dong allahu rek moo mën a jeexital ca nguuram gi dégg nga sax ca sabab ya ca imam xasaay yi naa la sawar wi du du du du lakk di xaasiitin fiyaa du ne sawar wi dafa am élément bu ci nekk xam ne mu mooy lakkee yàlla moo koy digal mu mu mu mu mu mu lakk ndox mi mënta màndal ndox mi yàlla moo koy digal mu mu màndal yaakaar naa ca Euh, maanaam ca ba ñu rey Ismaïl ba ñu ko bëggee rendi kooku na xam ne yàlla moo ne paaka ba bul dagg waaw yàlla moom yaakaar naa sunu daanukat yi bu ñu bu ñu bu tollee ci état bu fort du di dugg ci aw sawara di dinaan ndox mu tàng duñ ko ku ku ne xam ne ne bu ñu doon la kon dañ lakk kon dañuy bañ ko taxaw ci suñu kanam di ñu di ñu yiiri suñu borom moo tax taw bi diw ko moom ñu ko de yàlla ko moom yàlla su ko neex taw su ko neexee bañ ñi taw waaw maanaam dara lépp loo xam ne day yàlla rek yàlla ko moom allahu rek la kon ci bi de dañ fi saxal li nga xam ne moom moom la ñu saxaloon ci mabda'ul uluhiyya ak ak yàlla wo waaye ñu ne waaye nag fii say taala képp du keneen de du ay yàlla allahu dong la ndax ndax faw nga gëm dara kon ki gëm nay allah ki nga xamante ne moo defar lépp taw benn xocc xocc bi mooy albuhdu saani tawxiidu rububiya tawxiidu rububiya keroon newoon naa bi yàlla ne alhamdulilah muy ci xadratu uluhiya yàlla dafa wét ak moom mu ñëw ci xadratu rububiya pour pour nit ñi cant gi moo tax mu ne alhamdulilahi rabbil alamin tutum naa moo tax mu ne kon tawxiidu rububiya mooy ifraadu maqaalidu sulta al mafhumati an kalimati rabb na nga na nga na jël autorité bi ne ci bi ñuy dégg ci baatu bu ñu ar rabb autorité bi yépp na ko jox kenn muy alwaxidu ahad almahbudu bi xaqin subhanahu wa taala almanhuutu bi kulli nuuti alazamati waljalaali walkamal na nga ko jox kooku képp lépp luy niru ak moomeel na nga kooku dong jagoo ci yow wa dalika nag en tariqe tëddayuni bi diinil saxiix maanaa nga teg ko ci nag dundu lislaam lu am solo la solo la la ñu waxoon ne la ñu waxoon ne si Samba Diop Saam si si tubaab dane ko woon Samba Diop day xam ma bi pinc moo gën bari ba ba bari rakka bari fee fee rakka mu ne ko kon ma xam la te te bari fee rakka lu am solo maanaam e, xam nga li ñuy tudde ak shatax shatax mooy maa jaawasal xadd bu ñu naanee ba man di ci ci ci leer ya fàtte ne ay nit la ñu nekkal di waxee pays ba kay dégg kon du du ko xam moo si si ma Samba Diouf Samb loolu doon wax lu am solo lool moom da da daa tontoo fi ne ak ak am kon foofu kon ci al bu'd rububiyyah dañ ci fekk li nga xam ne saxaloon nañ ko ci pas-pas yi ñu saxaloon ci ci ci pas-pasu uluhiyya mu ne ci suñ kanam nag ñu ñu war koo jëf bi nga ne laa ilaaha illallah bi nga ne allahu googu mooy la allahu mii ne la man kat fi nga jaar ba ba ñëw ci man mooy muhammad du rasulullah sallallahu bi bi nga gëmee ne maay sa borom demal ci kooku muhammad wa dafa sin si sitbaa ne woon dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadu ci sama ji bi ma xamee ne yàlla am na yàlla dana ma nag demal ci muhammad mais mu andi la kookaay buntu ba kon kon xam ngeen ne kon képp ko aw ci kuréel yonent bi alayhi salaatu wa salaam si si ne woon na ne woon na yow awoo ca ca ci jaw yoon. koo xam ne da ngaa bëgg a àgg ci ci yàlla ba ba noppi te awoo ci li yonent bi alayhi salaam andi doo àgg moom. ma ma ngaa tasi nag ak i jinne ak i rab ñu ñu lay wan ay mbir waaye yàlla moom doo fa fa àgg loo mën a la kon taw yi dorobodie mooy kon moom mooy kon maanaam tomb bu ñetteel bi taw yi dorobodie. mooy tawxidul ibada al mutlaqa fi jamii ashkaaliha al zaahirati wal xafiya min amal al xulubi wa amal al jawaarix lillahi al waahid al qahar bi tamarruxi fi mihrab al waahidiya maxan li li jahaafil shirki wal israak fi fi dunia al intiqaadi wa suluk fii nag bi lépp loo xam ne ak jaamu la mutlaqan lu feeñ la wala lu lu nëbbu jëfi cër yi la xol bi la lépp na nga ko na nga ko jooyal ci borom bi moom mi nga xam ne kat mooy alwaahidul qahhaar séminaire Diop dafa waxoon lu am solo ne ne yàlla day li ñu ko teg lépp day day alqahaaru rek maanaam xahaaru ji kon mooy yow yàlla mënoo koo ñàkk a tagg mënoo koo ñàkk a jaamu ndax dara not la képp ko ko jaamuut la ah, alak de force ci kenn ñëpp ko jaamu la kon nag na nga toroxlu na ci ci na nga xalamu ci mihraabam al mihraabul woogu waahidiyya gëm ne yàlla kenn rek la doo ko bokkaale keneen ngir dàq bokkaale boo ko defee nag nga def ko ci sa pas-pas ak ci sa jëf nun mu yi ñu ñu ëpp ci nooñ mën naa am seen pas-pas ci xol baax na waaye seen pas-pas jëf baaxut waaw ndax ñoom maanaam bala ñuy tudd yàlla dafa sës rëkk te yàlla kat moo fa mas sës moom yàlla moom musu su fa jóg Sëriñ Tuubaa ne ñoom am na ko ku ma mos wax moom ba ne ko su ginnaaw yàlla ak yonent bi si suñu si sëñ bi bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ñooñu de bu ñu wéyee desuñu fa maanaam dépp yàlla bu xasee wéy ñëpp wéy nañ <laughs> ñëpp di moom waaw yàlla doo am kenn amut waaw kenn amut loolu lu am solo la maanaam Sëriñ Tuubaa li mu waxoon ne bokkoon na ci gàllankoor yi mag ñi amoon jàppoon nañ ne mënuñoo àgg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu may si waasita waaye yaakaar naa bokk bokk na ci nun suñu gàllankoor fi ñu toll mooy ñu ñu ñu gëm ne yàlla mënee maanaam yàlla moom daanaka bokkatul ci mbir yi nun daal ëpp seen diw diw sàngama ci léegi mooy lépp mooy moo yor ngóor gi yaakaar naa lu loolu lu la kon fii kon nit maanaam ci ci tawhid rububiyya xanaa waa ji léppam yàlla la maanaam mu'min bi yatawaxadu maa nafsihi xaysu laa sultata xaa foo foo ko xaahira xayra sultati laahi taala yax taxu lili di jabarutiha maanaam day mujj nekk nekk asgor asgor mooy al xoriyati bi bi taxbiri ñoom da wax ne mooy al xuruju min riqil axyaar wal insijaaju fi mooy lépp loo xam ne du yàlla da nga cay génn yëlebu ca ba set cay wëcc dugg ca kuréelu góor yàlla ya yaakaar naa am na keneen beneen philosophe bu am solo Hegel wax lu moom it firi na ko nu am mana dafa wax ne xoriya freedom mu ne mooy self determination mooy at tahdidu zati nee na nee na xoriya liberté mooy yow ci ci sa bopp yaay melal sa bopp ni nga bëggee Sénégal nag ñu bari ci noonu ñun ñëpp sax la kenn ku nekk suñ doy donga bi kenn ku nekk da ngay diglu sa sa morom ba xam noo bëgg ma mel ko. moo tax dara dara kat du baax sa si sëñ Tuubaa mi ñu kulóoroon ci kulóor bu yàlla ba sibxatan la sibxa boobee maanaam mooy ne yàlla kulóor bi ñu tànnal moo gën waaye noonu kenn ko ne da ngay diglu sa sa morom ba xam nu nu bëgg nga mel ko ay waay moo tax kon euh, li yàlla digoon li mu ñu digoon kon ne na kat yéen day yéenay kawe adduna bi yéen koy yilif waaye kañ la wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna kañ in kuntum mu'minin bu leen jàq bu leen béy di kañ la mu ne xanaa su ngeen gëmee day de kon yéene kawe waaw lu am solo la moo tax sunu murid gi waris na ko yóbbu fële ci adduna bi woote ko xam leen nit ñi ndax ndax toit bi fi ñu toll sonn nañ nañ lool maanaam crise morale crise lépp am nañ ko maanaam xamatuñ fuñ jëm am na ku ñu wax Spengler dana philosophe moom bu mag ci ab almaa la nee na euh, civilisation tubaab yoom jeex na maam moom màbb na waaw te te te lu lu wér la to tomb ñeenteel bi mooy te te tawxiid de l'ubbuda ubbudal ubbudatu du ubbudiyya ab ab terme la ci tasawuf ubbudatu mooy ifraadu tawajjuh arruhaniyi fi xaalabi ayni aljamci fi maqaami farqi yatasaawa fihi almaadi alxaadiri walmaadi walmustaqbal fi mansumati aljiwaar mooy nga dëkkal sa xol ca pii ba sang su bari oto yu baax yee kër yu baax yi ci ak ak ak ak maanaa léegi xawma appareil yi moom lañ gën a yittewoo maa ngi leen waxee sànq ma ne ko waaw nit ñi de bu ñu yittewoo woon xol yi yittewoon pay ba da bëgg a wax ak sa mo sa kenn man koo man koo yónnee am message ci lu dul nga nga nga ko jaayale jaarale ci ci ab appareil waaye léegi kenn mu mënatu la wax a kenn lu may ci ci ci ci ci ba pare maanaam am na kenn ci ci mag ñi ko koo xam ne dañ koo tàggee ngeen nir ni kilifa mu mu të mu tëb suuf si téye daal leen ne nongali ah li nga wax de suufee dina ko nga xam ne yenn kii ci xabaar ba di dikk ne loola la amul xoolal de ku ku ku ku mën a jokkoo ak suuf si mën a xam ba xam nangam am na am. amut ay eh waay léegi de ku ne faatu na ñu ñu ne kañ la ñoo xanaa bëgg bëgg bëgg démb la waaw Sëriñ Tuubaa ne woon nag kooka day matul ab sëriñ moom ku ñuy rëppatal ñetti fan dikk ne ko diw faatu na mu ne mu ne kañ la ñu ko xanaa bëggaati démb la kooku moomut sëriñ lu ko lu mu koy jëriñ ah yaakaar naa moo moo tax kon daa mel ni kon ngo ci ci ngooy ci sëñ Bamba dongo moo gën na wóor waaw kon foofu kon dañ nañ àgg kon ci njobbaxtan la te moo di sellal saa boo dundee tawhidul al uluhiyya yàlla moom am na rububiyya mooma moom ubudiyya moom lay jaamu moom lay bennal ci jaamu gi lépp dëkkal sa sama xol ca xadra ba kon yow de da am ixlaas kon da nga ko yómbul ko dëggaay yómbul de nga xam yómbul kon bu du seetee système boobu danañ gis ne bépp maslëk ci masalik yooyu yi nga xamante ne wan maanaam ci ñeenti téewoon yooyu xaw yooyu ñu waxoon am na ay lu fay fenkat misaal maslak alif te mooy tawhidu uluhiyya bokk na ci la fay fenkat mooy sëñ bi dafa wax ne mooy ru'yatullah tabaraka wa taala fi kulli shay'in ma boo taxawee ci uluhiyya di xool lépp lépp loo gis gis ca yàlla gis yàlla tampon na ca tampom ne maa ko maa ko liggéey ma ana saani'uhu maa ko bind de ana xaaliquhu loolu moom moom la ñuy wax ci lakk mag ña àgg ci yàlla asseyru ilallahi al wusulu mooy yexit ja maslak baa bi tawhidul rububiyya bokk na ci li la fenkar mooy sëñ bi nee na adama ruyatika xayruhu taala bi basiratika mooy da ngay ba nag du soo gisati dara lu ba borom bi mooy maxwul max wi far lépp loolu mooy alwisaal asseyru fillahi nihaaya ba mooy mooy alibisaal ko mu amul nihaaya asiru ilallahi moo am nihaaya mooy wusul boo duggee ci dëkk ba agsi ne agsi naa si Sénégal agsi nga waaye as waaye nag alibisaal nag mooy ci nga dox ci Sénégal ci num ci num la neexee te xamal yàlla mu amul nihaaya amul amul fu mu jeexee amul yit frontière masalëg jiim bi mooy tawhidu durubudiyya bokk na ca jeexit ja mooy ixraaju xubbil mayli ila xëy taala mina xal bi loola mooy al maanaa ci nga dindi sa sopp lu dul yàlla nga dindi ko ci soxal sëñ ne woon na aras ak suuf ku fi sopp dara lu may ngir yàlla bëgg nga àdduna te ku bëgg lu ma yàlla dangaa juum rek waaye xam nga ne ku loola mënula laa amal njëriñ lépp mbub meeg lépp loo loo fonk lu nekk boo demee ci sën ba fekk ci ko fa moo ne day ak ah, nit ñi de doon nañ ci xuloo doon nañ ci ci xeex xool pàkk yi rek waaye li ci nit ñi di xëccoo te kenn ku ne sa sa pàkk mëtul meetar ak akub sebre waaye ko alwaahidiya kooku li li lay may kon yow moom su yi di wax waahidiya maanaam da lay may duutoo xamati kudul yàlla maanaam duutoo duutoo bëgg a jaamu kudul sa borom xam nga xam nga ci noonu ah ku ne buy jaamu kenn. daa am lu mu ko soxlaal ak lu ko ragale waaye bu xamoon ne ku dul yàlla mënta yéexital dara kon dana ko tay ragal lu dul moom ragal la waxay suma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfika hu kul ahad maanaam ku dul ku ragal yàlla kem ci laay puissance bi nga am ci ragal yàlla ku fa tolluwut ak yow dégg nga mbaa mu ëppale la ko dana ragal moo tax Sëriñ si si tuuti mas naa laaj soxna yi ni la ni la waaw man de nit ñi li li may wax dafa leerul wala day def ban su may wax fekk waxuma ko ñetti yoon duñ ko dégg ñu ne quoi soxna si ne quoi waaw moom day sa wax ji na waaye nit ñi nag daja ragal si si sëñ bi ne ko déet nit ñi képp ku ku ñaakaar ne moo leen gën a na na jege yàlla dañ dañ ko ragal néew bi nga xamante ne sax mënuloo leen dara sax dañ ko ragal lu am solo maay nit ki ragal gi mooy dafay dafa yaakaar na loolu dana ko goge koo ca kooka yaakaar na kon kuy wattu wattul yàlla wattu yàlla moo gën a wóor waaw kaara ngi jëriñ yàlla moom soo soo ko wattoo yor na yor na puissance boo xam ne moom dara du duutu la mën a jege lépp lu du la jege sante ko rek na na suufiyanke ba boobu bokkoon moroom ci gis ko ne ko gis ngaa gis yàlla mu ne ko déet bi ma ñëw rek dese naa moom mu mu mu mu mu pes ma pes ma pes mi da ci sant yàlla ki nga pes mu jàpp ne yàllaa ko pes kooku moom du fa taxaw di xuloo yow xam nga lu ko waral da dafa fa gëm ne suñu borom mi ngi koy signalé ne ko am na bakkaar sangam boo def dem raxasi ko soo ko raxasoon waa jooju du la ñooy pes lu am solo la bu ñu seetloon dëgg euh, kenn ci mag ñi ci magi mu yi dafa wax ne ala ci xaqiqa bu yeesee shariatu doom liggéey ñu ne ko lu ko waral mu ne mu ne ndax ñi ña nekk ci xaqiqa duñu tooñ te kon tooñ ñu jégal ko loolu mooy loolu mooy su tasawuf dëgg sell sell ku ñuy wax bay ba si Aliou ci ci Gajaga mas na na na wax ne ma yéen day gone yi noonu suñu tubaab dañoo defal saa def daare yi ma ne ko lan la mu ne ma noonu bu buñ dee tëdd duñu faanoo ab dërëm te saa bu ñu xëyee bu ñu làbbee suñu poos lu ñu soxla mu ne ci maanaam mooy yow li nga soxla ci bis bi da nga ko am waaye nu xam nga xam nga nun nag nun nun soxla wuñu soxla wuñu liñ soxla nuñ li ñu soxla mooy liggs maanaam da dana soxla lépp prene fi rek waaw loolu moom euh, maanaa euh, am na benn benn philosophe bu mag bu dëkk euh, Grèce ku ñuy wax forom from yaakaar naa ba tey mi ngi mi ngi ko am solo bind na benn téere bu bu am solo mi ngi ko tuddee to be or to have maanaa attamalu ko ci walkaynu na nee na bi li leen yàq mooy dañoo bëgg a moom moom rek moom moom moom waaye nee nit dëgg dafa wara doon dara doon nee na ci moom amul njëriñ ndax li li ngay moom lépp moom yow moom ngay mujj kon moom la li baaxoon mooy yow ci ci nga moom yow kon ci jeexit gi ci ko ci kon ñu xam nag ne nag tawhidul uluhiyya rububiyya ubudiyya ak ubuda ñu xam ne benn ci ñoom mënu faa taxaw benn ci ñoom bu nekk kat mënta doyloo mënta doyloo boppam faaw dafay nekk résultat ca ba ca des. si si suñu toog mi mi mi ngi ko leeral naan wal kullu minha xad bada laha samar fa kullu man lahu jana naal watar fa samaru tahlili tawxidun sama lil aarifina qaaluhu wa man alima nee na benn ci misli benn ci yooyu am na jeexit tahlil mooy uluhé bi am na jeexit mooy mooy da nga am tawxid ci ñeel suufenk yi waxu nee nag waxuma nag maanaam tawxiidu ci kalaam nee na leena tawxiidi leena tawxiidi sawil takalumi xawaaw kullu muminin ci muslim waaye man tawxiid bi bay wax mooy nga xam ne yàlla amam ngi mu mu wér la cëng sawal takbirin wa xamdin xat jala tansimuhu wa shukruhu jàllaala maanaam màggal yàlla ak di ko sant moom tawxiid rububiyya bi yàlla képp koo xam ne da xam ne moo la moom faw da ko màggal da ko sant ndax yàlla moo la baaxee nga am su ko neexoon doo am dëgg yàlla ku loolu moom loolu moom bés bu set ala fatee ji ji ji ñu jàng alhamdulilahi mu ci jiitu alhamdulilahi la ñu wax rek rabbil alamin shahadatu rububiyya lañ koy sante kon waxuwatu rajaa'i waxuwatu rajaa'i wa tahabbubi fii na kullu la muhsin mahbubu sëñ Tuubaa ne maanaam boo xasee gëm ne yàlla moo la moom yaakaar ji da nga ko yaakaar da nga ko danga nga rafetal jëm ci ci moom xam nga ñu bari ci nooñ jaakaar tuñ yàlla sëñ diw la yaakaar sëñ diw maanaam boo demee ci armée li fekk fa ñu naan la diw te diw diw faatoo ñu ne sëñ bi neen te teg na ko ci loxob diw te ko ci loxob diw loxob diw ba ca nangam ku ne xam na ne ku ne xam na ne yàlla amul googu man na ci la jot yàlla amul googu jot moom maa toog fa maa di xaar ñu koy joxalante yaakaar naa amu ko ca doom waaw loolu moom ay nax la ay nax la nax nax la waaye nag amal na si yuraa simaarul xawqala xindal jamihi simaarul xasbala laa hawla wala quwata ji te mooy tawxidul ubudiyya xasbala te mooy tawxidul ubuda laa wala quwata illa billah xam ne yàlla dong moo fi ne ak xasbunallahu xam ne yàlla yàlla ci war yetaba gala lay fa huwa hasbu ma ne kat yàlla mi ngi jëfandikoo turam wu turam wu mag ba dane ci war yetaba gala lay la wax allah ku tawakkeelu yàlla doy na la kon Sëriñ Tuubaa ne kon la muy jur mooy tawakkulun alayhi ma tafwidi ilayhi wa siqatu xus xarit yi loola lim la juree mooy nga joyal sa mbir ci yàlla wóorul ko yaakaar naa loolu ma ma si fa teewlu la si sëñ Mat Saxar Mbay waxoon si sëñ Tuubaa alaa yaa rijaalallahi qulu li li mubtaxin wusulan ilaa mawlaakumoo kay fees naw yéen góor yàlla yi wax leen njaa yàlla ju luy jëm ci boroom naka pexe sëñ bi ne ko xurujun mais tëdd biir yi bil ilmi wa tuqaa wa tafwidu amrin lilaalihi a tadaro pexe mooy bàyyi pexe da ngay bàyyi sa pexe jëm ci pexem yàlla ci ci tënk rek kon wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> rahmatullah sëriñ Moustapha Diop Koki kon ci turi mu assasatul wafaay bi xuquqil iman ñu ngi yëkkati kàdduy cant ak kàdduy ñaan euh, ci woote bi nga xamante ne wuy nga ko ñëw ngir bokk ak ñun lii nga xamante ne moom lañ tàmbali bi koor gi dooree ba léegi kon ñoo ngi ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam te lii nga fi wax yàlla nañ ko jariñoo tànk yi ngeen dikkee ak yi ngeen delloo yépp yàlla na ko yàlla def mu nekk tànk yoo xamante ne tànk yi faru bàkkaar la tànk yi tàbbi àjjana la xam naa ne euh, balañoo ñëw ci laaj yi dañuy jox sëriñ Fallou Ndiaye mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la Serigne Moustapha Diop doon waxtaanee. ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba lañu fas yéene yëkkati jataay yi ba déwén ak jàmm yàlla na ko yàlla fekkeloo kon incha allah suba euh, sëriñ Fallou Lo dana fi teew sëriñ Cheikhouna Mbacke Abdou Wadud dana fi teew sëriñ Abdou Lahad Mbacke mu sëriñ Abdou Baax dana fi teew am na yeneen kilifa yoo xamante ni incha allah fas yéene noo teewee jataay bi nga xamante ne mooy jataay yu tëjteel yi kon li ñu def mooy dañuy jox sëriñ Fallou Ndiaye. mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane bala ñuy ñëw ci laaj yi aoudu billahi a alsheytan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bi tey sant bu baax a baax sëriñ Moustapha Diop Alkoki ci tomb bi nga xam ne ni moom la doon euh, leeral mooy ci at-tawhidul irfani muy bunt bu am njëriñ xam naa ci njëlbeen rek dañuy tënk ndax waxtu wi jot nañu ñu leeral rek ci euh, ngir lay birante ci suñu biir xam naa danga faral di ko wax da ci am ay jafe-jafe bi muy tudd baatu Ceerno Birahim bi mu wax Ceerno ci Tukulóor ñëpp xam ne mooy sëriñ rek moom maam Thierno loolu leen yàgg na am ay jafe-jafe ci loolu waaye lay tekki ba mag maanaam philosophe am njóobeen la yooyu du ko bàyyi xel waaye loolu lay tekki julu ci leen kon tom bi am solo gi dañuy dellusi ci li mu wax ci diggante alxitaab ak xutba lu mata bàyyi xel ci lii mu wax rek sëñ Abdou Lahad bi fàttali ci njëlbeenu jataayam discours yi njëkk a wax bokkoon na ca ni sama njëlbeen nit ñi du neex ndax kat dañoo fàttaloo xam ne kenn mënu koo fàtte ba noppi sa mbir di baax fii wala fañ jëm mu ne ñett dañ fee nekkoon muy jëmm ak ay yére ak takkaay nit ñi di xool takkaay ba nar a fàtte jëmm ji te jëmm jooju kër mënuñ koo fàtte ànd ak suñ fii di baax wala fañ jëm di baax mu ne jëmm ji moo yàlla suñu borom yére mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam takkaay mooy xaadim rasul mooy nag naa tekke takkaay yi futti yére yi ba wane jëmm ji bañ gis ko ma jëlaat yére yi teg ci jëlaat takkaay yi teg ci ndoo ko kon loolu tawxid bu wér-wér bu leer la boo xam ne ci xitaab bi sëñ laa doon joxe laaj na lool jamono dellu si ñu gën koo dundaat ndax yoonu murid génn naa sax ñu diina la waaye soo ci génne tawxid dara desatu ci ca tawxid bi ni ko suñu soxla sànq am nañ ci ay jafe-jafe ci dund gi ñu koy dund te Sëñ Tuubaa jox ko awlawee lool ci mbooleem ay taalifam wala mbooleem ay waxtaan wala ay tomb yoo xam daana ko def da ci daal tërkiis bu baax a baax benn xisaangi bu ñu netti ci njëreem ñu ni mag ñi jamono dafa dëy woon të taw ñu ñëw ci moom mbooloo mi bari loolu mu génn wa seeneel ana la xew ñu ne ko mbàkke xanaa asmaan te amu melokaan rek mu leen dem leen jaamu jàll seen borom ndax yàlla bu ko sooboon mu dëkkee taw te dara du ñor su ko neexoon du taw te dara du jeex yéen xalaatam mooy yàlla seen borom waaye asmaan seeg taw bi xalaatu ñoo mooy yàlla seen borom dem leen jaamu jàll kon ci nii la Sëñ Tuubaa daan yare mag ñi ci nii la daan jàngalee lislaam wala jàngale tawxiid bu leer nañ ñi kon bis buñ demee ba am ci ngëlëmte te na ngërëm du daj mën a am mukk ak ràññiku ci ñeneen ñi des te dellusiwuñ ci mbindum Sëriñ Tuubaa murid gi li ko wóotu leeg laneen loolu moom mooy pas-pas yi nga xam ne ni moom la Sëriñ Tuubaa rëdd te dafa ëmb làmb laneen loolu moom ci murid nga ñëw dikk fekk ci ab sunni bu leer nañ fekk ci ab chiyan bu wéeg céng ndax jaamial dafa boole li suñ mosulaa doon juñ sànq ci diggante alxaraka ba tariqa donte ay ay ay musamma yàlla yoo xam ne am na ay dilaala yu wuute waaye murid gi jaamial dafa boole lépp lu islam mu nekk ci biir ku ci jëlee sa bopp rek mooy xoolal sa diggante diine kon kon buñ dellusee bëgg koo jariñoo faaw ñu def li ñuy wax tawhidul marjaaya dañ ci insister toujours faaw ñu delloo mbir mi ci borom te mooy Sëriñ waaye li fii marjaaya mi ngi am taxadut ñuy jële ci diw di jële ci diw di jële ci kee dégg ni day gën di wóote tokoon ba pas-pas bi day sànk day day réer waaye faaw ñu def leen istintaaqul xasaid wala kitaabaat cheikh buñ bëggee xam Sëriñ Tuubaa baa ñu bëgg xam li mu jàngal faaw ñu laaj ko ko moom fuñ koy mooy ci mbind ma loolu suñ mbokk yenn di wax naan yonent bi alayhi salaam mënuñ koo xam te delluwuñ ci itram ndax waxtu ya gën a xat gën a tar ñoom ñoo taxawoon ak moom kon ngir ñu xam ko faaw ñu delluwaat ci ñoom ñu xamal ñu ko waaye Serigne Touba tamit waxtu ya gën a xat kenn moo taxawoon mooy mbindam mi kon faaw ñu dellusiwaat ci mbirum Serigne Touba jàngat ko te jéem koo appliquer ko dund ko ngir ñu mën a doon am muri xaqiqatu muri dëgg-dëgg waaye saa yuñ koo soree baa ñu moyu ko rek faw danañ réer te li mu wax sànq ne murid gi tubaab yi soxla nañ ko waaye dee dama ne ko man al insaani ka kullu moo ko soxla bi maa fii islam tey jii la islam jullit ñi gën a soxla woo wootab sëñ Tuubaa ndax bu dee am yaakaar naa takk fii weddi maanaam jëlee ki ci diine dëkkali ko fu mu dëkk loolu yëpp dana jeex ndax mooy te dëgg na sëñ Tuubaa woote su xoolee boppam na ko fekk ci lépp lu ak ci ak l'islam yow da nga yaru ci murid yi xam ne su ma gisoon chia bi di waxtaane moom danaa yëg ne man ñii kat daanaka ab chia la su ma gisee sunni bu wéral dëgg-dëgg dinaa yéen mën ko ab sunni laa kon woote gi suñ bilaal waxoon ne suñ tubaa ñëw doon di woote ab tarixa waaye dafa ñëwoon fekk yoon yoon yun seen sam yoon woote raaf wala mu taq mu ñëw di ko bale di ko di ko yeesal ak di ko leeral loolu kon saa yu wàññi ko amee wala ak mooy amee rek mooy dañoo jéggi li xam ne moo suñ tubaa duñ jàngale waaye maa ngi gën a bàyyi lu xel bu baax jamono bi ñu toll ngi ne jamono bu ñu goroon a xam yoonu suñ tubaa wala xam jëmmi suñ tubaa jot na waaye fi ñu toll ci rawati ndax ay njàngale yu bees yu bari ay woote yu limoo yu fasantikoo yoo xam ne naa am juróomi sax ci biir réew mi waaye am yoo xam ne ci biir yoon lañ bokk te lenn luñ la la ñu woote ak la sëñ Tuubaa doon woote xaw a safaano lool te mooy faw ñu jàngat am njàng maa ngi dégg menn mbokk moo xam ne mi ngi taxaw di ayibal ñeneen mbokki julitam di leen xamal ñoo ñi nga xam ne dañu juliti xab duñu ay julit ay kaafir lañ ma ne kon lu gën a yéeme ñooñe mooy bu njëkk ñoom ñooy xamal naa ñiy sallu ay kaafir mooy faw ñu ci njàngalem rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy njàngalem yi nga xam ne mooy Sëñ woote ci tënk xam naa dañuy bañ a guddal ñu ñuy jéglu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom dafa ñu dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullah yaakaar naa ne taxaw seetlu bi am na solo lool ñu ngi ñaan yàlla moom tamit mu guddal sa fan te xam-xam jaaroon na fi ñëwaat tey jii àndaat ak kon loolu wax dëgg yàlla rëy na ci ñun lool ñu ngi ñaan yàlla fay la gën jaarafit fay taxaw seetlu bi tamit am na solo lool kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Ahmadou Mbacke moom mit xam naa ne am na ay kàddu yu mu bëgg sànn ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee loolu nag li muy firndeel mooy li sëriñ bi doon waxtaanee am gum am solo ak ñor gum ñor ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew kon ñu jox sëriñ Ahmadou Mbacke laatu ñu ñëw ci laaj yi. alhamdulilah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Eh, sëriñ Moustapha maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mboolem mbokk yi fi teew. di wax ne man samay kàddu xam na du ci bari damay rafetlu rek eh, jataay bi ak sëñ Moustapha thème bi nga xam ne moom la indi tey te muy loo xam ne tur wi rek jàngalewaat na lu bare bare bari muy at tawxiidul nii ndax jànge nañ ci ne mel na ne tasawuf kon tawxiid la tasawuf tawxiid la loolu nag gis naa ni wërta yem fii war nañ ko gën a yaatal ba ñiy dund tasawuf ñëpp xam ne ñoom tasawuf tawxid la ndax mooy xarsu xaqaiqi tawxidi fil qulub maanaam tasawuf mooy yi nga xam ne moom la tawxid di jàngale ñu fexe ba jëmbat ko ci xol bi ndax nit ki su fekkee ne gëm na yàlla gëm yàlla gi da ko war a ci mu sellal ak jaamam jëmee ko ci suñu borom moomam kon loolu fexe ba mu dëgg ci xol bi loolu mooy mooy mooy mooy tasawuf rek kon ci gàttal tawxiid irfaani bi ni ko sëñ bi waxee gis naa ne war nañuy fexe ba eh, thème bi war na yaatu war nañ koy gën a jàngat gën koo xam bu baax a baax a baax ndax bu ñu seetloo lii muy jàmbat ci biir bari na yu ci dugg yoo xam ne bokk ci te loolu ñàkk gee leeral ak ñàkk gee xàmmee fan la yem ak lan moo ci bokk lan moo ci bokk rek moo koy waral toujours kon gis naa ne damay man damay rafetlu rek eh, waxtaan wi di wax ne sëriñ bi eh, gëstu yi yàlla na eh, ñoo ngi ñaan mu gën a bari gën a yaatu di ñaan sunu borom jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci yi nga xam ne moom lañ jànkonteel yépp ñu génn ci ndax man dama bokk ci ñi nga xam ne gëm nañ ni lislaam mënta wér te tasawuf an àndu ci tasawuf it faw ñu xam mooy lan tasawuf ni sëriñ eh, Abdul mi daa wax ne sëriñ Tuuba moo yónnee woon lettre boobu ci sëriñ borom Daarul di ko wax ne ko laysa tasawufa lubsu suufi tarqauhu wala bukaauka in ganna almugannuuna wala siyaaxun wala raqsun wala tarabun wala tirabun ka an qad sirta majnuuna bal tasawufa an tasfu bila kadarin wa tatbaa al xaqa wal qurana wa diina ne ko tasawuf du cegee ni mooy sol yére yu dagg mbaa di baj-bajee ka fecc ak a yuuxoo ka eh, daanu mel ni dof loolu du tasawuf loolu du ak taalibe tasawuf dëgg-dëgg mooy nga sell sa xol set te nga topp alquran ak sunna ni ko sëriñ bi leerale la woon gis naa ne loolu nag li ma ci gën a yitteel man mooy tur wi mooy fàttaliwaat nañu ne tasawukat tawxiid la mooy nga jëmbat eh, yi nga xam ne mooy xaqaayiqu tawxiid mooy dëgg-dëgg yi nekk ci tawxiid nga jëmbat ko ci sa xol ba mujj sell sa lépp di suñ borom suñ borom rek ñor la mooy li ñuy wax mumaarasatul ubudiyya dem ba nekk di jaamub yàlla boo gisee Serigne Touba moom eh, mësta wax ne maay sëñ diw wala nanga moom Abdul Xadim rek lay wax man jaamub yàlla la jaamub yàlla nag nit ki li feeg ba nekk di jaamub yàlla boo xam ne du jaamu alal du jaamu ay kër du jaamu leneen lu dul suñu borom rek nekkagul lenn yooyu ay maani yu am solo la yu kawe yoo xam ne gis naa ne war na gën a yaatu noo ngi jégalu bu baax a baax ci guddal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aouzu billahi min alsheytani irajimi bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm mu boole ñu defal jàmm ñun ñëpp di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor yi te jéggal ñu suñu bàkkaar yi te may nu at ah, ñu fekkee ko ay at yu baree bari itam nag loolu yomb na ko yàlla na ko yàlla def sëñ safaa ci tur mu assasatul wafa bi xuquqil imaan ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di la gërëm di ñaan yàlla mu guddal saw fan ah, te yokk sa xam-xam te bàyyi la sam xel bu baax a baax wéral it sa yaram waxtaan wi am na solo lool defe naa ni ku ko déglu ku ne di nga xam ni taw xiit ndekete lu am am solo la tey bu ñu waxee tasawuf day dellusiwaat ci tawxiid rek kon loolu lu am solo la waxtaan wi mbokk yi bàyyi nañ ko xel bu baax tax na laaj it bari na lool mbokk mi lim doon laaj daf doon laaj al imaamul ji mu doon laaj fan la ganee jamono bëggoon na it ku ko leeral lenn ci ay way juróom xam naa su fekkee mën nañ ko cee dimbali insha allahu taala xam naa wax dëgg yàlla taarix la xawma teewluwuma ay way juróom waaye daal baxdaad la baxdaat fala la yaroo xarnu saani alhijri maanaa nijaayam bokk na ci ñi gën a foor ca kàngam yi gën a mag ci baxdaat te mooy maxruf alkaraxi yi kooku moo doon nijaayam nijaayam jooju dongaam bu ñuy wax siri sëqati yi moo tërbiya imam aljune yi yaakaar naa ci jumbule xam loolu mën naam jumbule xam naa dana ko amal njariñ doote ne xawma laaj ba mu nu laaj kon mbokk mi dégg na loolu ni Baxdaad la ganee jamono Muhammad al-Karxi itam nijaayam la te kooku itam Maxruuful Karxi dégg nga sëriñ bi di ko tudd ci lu bari ci ay woyam yu baree bari sëriñ Tuubaa di ko faral di tudd kon di wane ni rek kooku kon ko ama am wàccuwaay la euh, am na xasida gu ci sëriñ bi def gu am solo euh, di ciy wax lu bare bari kittam ginnaaw bi la nuyoo ziyaare la daf doon laaj lan moo taqale pas-pasu ahlu sunna ak waa siyan lu teqali seen pas-pas waaw xam naa xam naa waxtu yu du ko maye siyan ahlu sunna ci misaal ci tënk bu bu bu bu gàtt mooy PS ak PDS waaw lu maanaam islam fële ab boo xamee mu Muawiya bi mu toogee jël nguur gi borom xam-xam ñi nga xam ne ñoo ko daal layalal ay jëfam ñooñu ñu ñooy PS maanaam nga xam ne mu ñoo ñu tudde na sunna ñi almuaridun opposition yi nag ñooy PDS ñooy maanaam léegi chiens yi ak ak ñeneen te ci ndax loolu moom dana gudd <laughs> jazakallah xeeran loolu kon leer na baax mu mel ni parti au pouvoir la ak parti opposition bu ko defee wolof yi dañuy wax ni rek kuy sëlëm sa wujj defe naa ni kanam nga du set sëriñ bi wax ni tolluwaay yooyu nga doon wax ku ci bëgg a yegg yan moo ci gën a gaaw ngir yegg ci xanaa kon la suñ bi waxoon wa ba'dahu yasluku man lam yuday al usul soo noppee ca jàng yooya ba noppi suubu nag ànd ak koo xam ne ka la nga doon jàng moom lay tari neewoon naa kero da ngay jàng fiq ba su su suñ bi dee julli bu buy wax français nga xam ne julliwut da ngay jàng tawhid kon ba bu la waxee ne ne nangam joo xam ne yàllaa ko moom nga xam ne lu moo ko amut noonu rek la waaye kon moo tax si suñ bi ne ci man tajarrada li xidmatil jalil qabla taallumin fa xumrun la nabi ko ki boo xam ne danga jaayante bëgg a dem ci yàlla te jàngoo kooku ab dof la loolu kon ko kon jàngil seet koo xam ne ma nga ci yoon ci nga ci gànna moom déglul mu wax la lay jikkoy rijaal ya ya bamba way ca xoqa xoqa way la man ñooña laa ñee zahiran wa baatinan ñeewuma kenn ngir alal ci àddina daawuñu fuukaréew jigéen ak i oto sàkkantumaak wataak tabax yu defi lal fi suuf lañuy fanaan di ñaan di julli daawuñ nelaw guddi ba jant jolli daanañu jàng alquran tey wird di jàng taalif ya di tagg fardu wa kullu wirdin yuridu lmurida li xadratillahi walan yahida noonu la ko sëriñ bi indee kiitam day laaj mu ni euh, ñiy wax ni sëriñ bi yàlla la ñooñu loo di wax bu dee sëñ bamba ñun ñi naan ku yàlla lañ kenn laaj ci xamoon ca njaareem sëñ mbay saar ab daanu la woon daanu ko nag mooy koo xam ne amul atte daanaka nee ñu mooy koo xam ne dalay tee def ba noppi di def lam la tee def sëñ Bay Saar xamoon ne xëll na sëñ Tuubaa du du du yàlla xam na ko de yor na ko ci ngi moom bu ne la bu ne sëñ Tuubaa la ba ba nga topp ko ca dangeel yow te dara du ko ca fekk loolu moom loolu moom ci ci tënk seerafaal lañu wax ne wax na ko ca seerafaal neewoon na na bañ ne ko ko laajee ne ko sëñ Tuubaa yàlla la ci walla du yàlla mu ne ne yàlla du am na ak bàyyi te sëñ bi bi am na ko suñ may jaxate da ko wax foo gis ku man ndox day ñeme am ndox tey aaye am ndox gaay ko minut waaw day laaj mu ni ginnaaw sëriñ bi amul kàttan lan moo tax ñuy ànd ak moom xam naa xuma xuma lu mu ci jublu ci ci kàttan xudra moom yàlla yàlla doo nga am xudra waaye sëriñ Tuubaa am na nag shafaa sëñ nee na wahabali xayrul wara shafaa fii man ahabbahum wahum jamaa yàlla may na ma yàlla may na ma am ci bis ña nga xam ne ay mbooloo moo xam ne soppay ci yonent bi lañ wahabali xayrul fii man ahabbahum ñeent bi ay sa doom sopp ba tànn leen ñooña la la la naa ma yubbul ma leen ajana kon nag la gën kon am sol la kon mooy bokk ca la la la ma waxoon ca muqaddamaat wali qaada ahbaban bihim uzhiru nuska maanaam yàlla wutal la ma ay soppe yoo xam ne ci lay feeñale yoon wa Seex Bamba ne sant na ngir duñ ko xisaab te ku ko gëm topp ko am ngën gi ixtisaab euh, Seex Bamba noonu na kuy wuyoo aw santam te doo wuyoo santaaneem doo ko santu yowmal xiyaam suy tab bi doo fa tontu te buy dugal saadix ya doo fa tontu Euh, ginnaaw kiitam bi mu rafet la waxtaan wi lool muy wax ni <laughs> euh, ginnaaw waaw dafa mel ni laaj bi waaw mu ni mooy bi ma laajoon léegi kitam mu ni euh, nit ki lan moo koy dimbali ba mu wéetal yàlla dëgg-dëgg wéetal bañ koo bokkaale xam naa day man day man day ci na ma ca doxe wax xam naa maanaam moom mooy daal waaye na ma ci dox sax xamu ko ndax daa mel ne loolu moom du du du waaw xam naa xam naa daal mooy jëfandikoo am xel xam ne ku ñuy suul ku ne du yàlla kuy wére di ku ne du yàlla maanaa sëriñ boo fonk loo ko fonk fonk am na lu ko tëj ca njabootam te mënu ca dara am na lu ko jaxal ci ci te mënu ca dara suñu borom nag yooyu yëpp ak xajj la manki la lottu la yàlla la nag lottu sëñ may jaxate da cee wax lu am solo wax ca ni lu seytaane ak nit di te am dafay lu tukkee fi nit nag te say bañ ne fa lu tukkee fa yonnen ba ak yàlla jëm ci yow loola day ñëw ku bañ randu fa ku yor say yëfit faw day mujj ñëw te naan lii ma yor fab ko jël say yëfa na sam xel di dal nag sa xol sedd yow sa wërsëg lu nit fab fabit ër ko fa lu nit rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa dagaanal xër ak dëddu ak itteyu te wut nag kerug doylu far yendu fa kerug doylu moo lay fegal naa lool seral sab xol ak saw yaram yendu fa te bul jàq bul rët ngirub kat fa biir yey ba woo yàqkat yëgu fa ba yàllay falub lir lar ña koy bañ yëgul fa muy séddaleew yiw ku bon nekku fa kon defe naa loolu bokk na ci lu mel ni eh, li nga ko doon eh, tontu kitam day laaj mu ni lan ngay tontu sëriñ su yees yi nga xamante ni ñoom dañuy reconnaître ni maanaam jànguñu ba noppi te di woote woo ab sëriñ lan nga leen lan lañ mën a fexe ba loolu itam ñu mën cee wax daal. xam euh, loolu moom isir tiyaadun nu ko xoo ko waxati woon maanaam euh, xalwaaka tërbiye woo ko ak ak di toog di ju jubale te jàngoo moom si si si si waaye xoqane ah loolu moom maanaam ak wóor lay indi moom loolu moom sëñ bi ko wax loolu leer na moom loolu moom du waxi ko xamul yoon moom mënul la yàlla moom faaxidu shay lay yonti ko amul mun laa jox. wa daa bëgg di dikkaat ci laajub sëñ bu boobu bi jëkk bii léegi dafa am. ak gént géntu géntu gu ma géntoon rek goo xam ne dafa am diraale ci ci man lool damaa toog ab jotaay am ko xam ne inna allaha mu jël allahu dindi ko ji de dugal fasañ bi wax ja neex neex ci man nag ma ma ma leer ko mu wax ko mu neex ci man lool ma tëdd guddi gént maa dugg ci ab néeg maa ngi fa fekk Seydou nu nu nu nu nu nu la sabit ak imaamu Malik sëñ Saaliw ma nga toog ne imaamu Malik toog ci toog ci am ndëtën imaamu Malik tàmbali ma ngay wax ay ay hadis xan xan xan mu fàtte naa la ci hadis ba mu wax wax wax ba ne daal di ne ma nag melokaan yi sunu borom yi aw sun sunu borom yi day manees na ko sax am na ñuy wax ne manees na ko eh, wax keneen waaye li gën mooy bañ koo bañ bañ koo jox keneen bi ma duggee ci duggee ci néeg du dugg ca. jàkka ji ma fekk fi fi fent bi bi alayhi salaam man nga toog ca sapp su jëkk sa maa sukk nii di nii boof nii doomi Saydu nu Saabit ne ca ne ca maanaam léegi euh, mihrab bi nga xam ca ca ca minbar ba ma ngay wax ci tawhid rek damaa yaakaar daal li gën a wóor mooy mooy wéetal yàlla nag ba ba mu jeex tàggee xanaa sëriñ bi day woote iblis it di woote ne ay ku nekk ngay wut ku mu yóbbaale moo naka mu ku nekk am na këram kum jàpp yóbbu këram ku réere kër ya du naa jóg wax kër yum kii àjjanaa di këram kenn naari moo di këram ku wuy ji seytaane booy saw yaram xoyamu nan wuy ji bamba euh, ki day laaj mu ni ah bismillah maa ngi baax xam naa ci laaj bi jël jàll sànq ki wax ci ñiy woote wu te jënguñu li waxoon sànq mooy faaw ñu dellu ci mbirum Sëriñ Tuubaa ñun Sëriñ Tuubaa lañ yaakaar mooy ki ñu woo moom lañu wuy si li nga waxoon sànq wa baxdu yasluku in raamal wusul ala yaday man lam yudayil usul waaye ndegoon na ci ni yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbih bi tarkil aada kon suñu baa wane kii war topp kan la maa ngi jégul baax bisimilah leer na jërëjëf sëñ Fall loolu leer na lool euh, mbokk mii di laaj lan moo teqale ahlu sunna ak chia ak salafiyun bismillah